a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalina wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ba léegi ci mbokka mbokkale gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mbokkale woon bayna al muhaajiriina wal diggante muhaajiruuna yi ak lansaar yi radiyallahu taala wa ardaahum eh, ñu ngi gisoon nag ci jotaay bii weesu eh, wax ji imaam ibn Isxaaq nga xam ne ñu ngi ci riwaayam boobu ba léegi wax ji mu waxoon moom imaam ibn Isxaaq raximahullah mu ne wa Usmaan ibn Affaan wa Aws ibn Saabit ibn al-Munzir axu Bani Najjaari axawayn mu ne yonent bi aleyhi def mbokk diggante Seydina Usmaan ibn Affaan ak Aws ibn Saabit ibn al Munzir di mbokk waa Bani Najjaar def leen ñaari mbokk gisoon nañu tarjama seydina Aws ibn Thabit walillahi alhamdu wal minna mu continuer imaam ibn Isxaaq mu ne wa Talha ibn Ubaydillah wa Ka'b ibn Maalik axu Bani Salima axawayn neena alayhi salaatu wassalaam boole diggante seydina talha ibn ubaydillah ak ka'b ibn malik nekkoon mbokk waa banu salima ci waa lamsaar mu def leen ñaari mbokk radiyallahu taala anil jamii ñaar ñoo ñépp gisuñu woon seen tarjama ñooñu ak seydina uthman dañ ne woon dañ koy mujjeel ci yeneen occasion insha allah moom imaam ibn isxaaq muy continuer mu ne wa sacid bn zayd bn camr bn nufayl wa ubay bn kacbin axu bani najjaari axawayn nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di boole diggante sacid ibn zayd bn camr bn nufaylin di seydina sacid ibn zayd di doomi zayd bn camr bn nufayl nekkoon mbokk seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anil jamii moom di seydina Sa'id moomu wa Ubay ibn Ka'b ak seydina Ubay ibn Ka'b nekkoon mbokk Banu Najjaar mu boole leen def leen axawayni ñaari mbokk gisoon nañu tarjama seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ak Ubay ibn Ka'b walillahi alhamdu wal kon ñu continuer fi ñu yemoon foofu lañu ñu yemoon imaam ibn Isxaaq ba léegi ci nettali bi ñuy nettali di wax ñi nga xam ne ñoom la alayhi salaatu wassalaam mbokkale woon mu wa Mus'ab ibn Umayr ibni haashimin wa abu Ayyub Xaalid ibn Zayd axu Bani Najjaar axawayn mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba léegi ci politique boobu mu doon mbokkale diggante muhaajiruuna leen lansaar yi ngir gina tiise seen lien yi mu ne mu boole Mus'ab ibn Umayr ibn Haashim di Mus'abul xayr moom defoon nañ tarjumaam walillaahi alhamdu wal minna mu ne moom wa abu ayub xaalid ibn zayd bi abu ayub al ansaari xaalid ibn zaydin nekkoon mbokk bani najjaar moom mi yonent mi aleyhi salatu wasalaam daloon këram bi muy doora agsi madinatul munawwar ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñoom ñaar la boole mook seydina mus'ab axawayni mu def leen ñaari mbokk kon ñu jàll ndax ñoon gisoon nañ leen imaam ibn Isxaaq ba léegi mu ne wa abu Xudayfata ibn Utba ibn Rabi'ata wa Abbaad ibn Bishr Abbaad ibn Bishr ibn Waqsh axu bani Abdil Ashhali axawayn mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal ginnaaw loolu mu daal di boole ñeneen ñaar ñeneen ñaar ñeneen ñu mu boole mu ne wa abu xudayfa di abu xudayfa ibnu ibn rabia di doomi utbat ibn rabia wa kaana min saadaati qurayshin wa kuffaariha moom bàyyam moo doon utbat ibn bi nga xam ne dootuñu laaj mooy kan utba magu shayba ibna rabi'a alayhima min allahi maa yastaxiqaan mu ne moom moomu abu xudayfa moomu ak abbaad ibn bishr di seydina abbaad di doomi bishr bishr moom di doomi waqsh axu bani abdil ashhali di mbokk waa bani abdil ashhal mu def leen axaway nii ñaari mbokk ñoom ñaar ñi ñépp gisaguñ ci woon tarjamaay kenn kon nag ñu commencé insha allah ci tarjamaay ku njëkk gi di abu xudayfa ibnu rabi'a mu ngi tuddoon abu xudayfa di doomi utba rabi'a mi nga xam ne moom moo ne woon waa Quraysh bokkoon ci kilifaay Quraysh yi ci kuffaar yu mag yi di Utbat ibn gis nañ ne mooy ki duuroon Seydina Abu Bakrin Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda fële ca Kaaba ga ba xàmmeetuñu woon bakkan bi ci xar gi ndax niiw yu bari waaye boo fàttale ko Utbat ibn Rabi'a di bàyyi Abu Hudhayfa bi dafa bokkoon min saadatil qawm ci sangi Quraysh yi moo tax keroog ba Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma anhu wa ardaahu tuube moom Utbat ibn Rabi'a mu ñëwoon fekk kuffaaru Quraysh ni mbokkam yi ci seen andiya yi ci seen fiñ doon toog di grand place wër Kaaba gi zaadaha tashrifan wa takriman mu ne leen ndax du ngeen ma may jox ndigal permettre ma ma dem gisi Muhammad mële toog fële ca côté Kaaba ma daldi def ay proposition yoo xam ne amaana mu nangu leen dans quel objectif bu leen nangoo fa yi alayna mu daldi di buñ moom nag leen rek lañ soxla mooy léegi bu nangoo yi ma koy proposé après nag mu bàyyi ñoo tooñati mooy suñu yàlla yi bu mu ko tuddati bu mu ci tuddati lu ñaaw loolu gisoon nañ ko ca jotaay yu njëkk ya ba mu ñëw wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent ko ne ko a faragta yaa abal walid ne ko ndax pare nga yow doo yow bàyyi walid mu nekkoon dàkkantalam di Utba ibn mu ne ko waaw mu ne ko fasma minni déglu ma mu taril ko bismillahi rrahmani rrahim yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la ko tontu te boo fàttale ko loolu la gisoon nañu mu ne bismillahi irrahmani irrahim xaamim tanzilun min arrahmani irrahim kitaabun fussilat aayatuhu qur'aanan arabiyyan liqawmin ya'lamuun ba ni may àggee fa in aradu fa qul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'aadin wa thamud ba noonu am yeneen jàngal ko kon suuratu fussilat moom la ko jàngaloon moom moomu Utba moomu mooy baayu Abu Hudhayfa muy Utba ibn Rabi'a moom moo juróon abu xudayfa bii moo tax imaam al al-Dhahabi ne raxmatullah alayhi ci siyaru a'lamin nubala mu ne ibn sheykh al-jaahiliya Utba ibn Rabi'a ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaaf ibn Qusay ibn Kilaab al-Qurashi al-Abshami al-Badri ñi commencé tarjuma Seydina Abu Hudhayfa mu ne ibnu sheykhil jaahiliya moom Abu Hudhayfa bii boo xamul mooy kan mooy doomi kilifaak jaahiliya période anté-islamique riir boobu kuffaaru Quraysh ni newoon mooy bàyyi Abu Hudhayfa moo nekkoon sëriñu gaa yooyu mooy di doomi Rabi'a Rabi'a di doomi Abd Shams abdi shams di doomi abdi manaaf mi maamu alayhi salaatu wassalaam abdi manaaf boobu di doomi qusay ibn kilaab kilaab ainsi de suite ba ni nga deme ba ci ñoom ay mbokk yonent bi lañu alayhi salaatu wassalaam ñu ngi daje woon ci abdi manaaf al qurashi moom abu xudayfa ci koju quraysh gis nañ lim bokk ak alayhi salaatu wassalaam fi ñu daje maam ci abdi manaaf al abshami kojug al badri fekk war na ghazwatu badrin moom seydina abu hudhayfa ibn utbat ibn rabi'a radiyallahu ta'ala anhu wa arda turam nag eh, nit ñi dañ ci wuute xam nga abu hudhayfa loolu dàkkantal la am nañu ne eh, mihsham la tuddoon mihshamun eh, am ñu ne loolu am na ñu wax lool am na tamit ñu ne déedéet tuddul Mihsham am na yeneen wax yoo xam ne imaam al-Hafiz indi na ko ci al isaaba bi muy def tarjama Abu Hudhayfa bi moom nag bokk na ci ñu jëkk dugg ci lislaam moom Abu Hudhayfa di doomi Utba ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu wa arda bokk na dugg na ci lislaam laata yonent bi aleyhi salaatu di dem daaru al arqam ibn abil arqam radiyallahu taala anhu wa arda bi mbugal yi taree foofu la ci makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman yeneen bi aleyhi salaatu wassalaam wax ñi néew ji doole yi nga xam ne amuñ ñu leen protéger dem leen Éthiopie moom mii di Seydina Abu Hudhayfa demoon na Abyssinie di actuelle Éthiopie ñaari yoon sax dem na bañ déggee ne kuffaaru Quraysh ñi dañoo tuub ñu ñëwaat mbir yu taraat mu daal di ciy delluwaat demaat Éthiopie ndax nag xam nga baayam bokk na ci kilifaay Quraysh yi nga xam ne ñoom seen wax dañ leen di dégg mais bàyyam protégé wu ko woon ndax da ko mere woon mere wu ndax li mu génn diiney maamam yi ak diiney baayam yi di adhéré diine joo xam ne yu bees la jii nga xam ne moom la fi sayyiduna muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam di woote kon mu dem ñaari yoon fa nga xamante ne mooy Éthiopie ah moom Seydina Abu Hudhayfa radiyallahu taala anhu wa ardaa bi nga xam ne ci la gàddaay gi am dem na jóge na dem na gàddaay madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam eh, ibn abi zinaad no abi zinaad raxmatullah alayhi dane eh, keroog badar sànq imaam al Euh, nu mu tuddati euh, az-Zahabi rahimahullah nee na la al-Badri moom Abu Hudhayfa fekke na radiyallahu anhu Badar imaam Abu Zinaad mu ne Abu Hudhayfa radiyallahu anhu baayam keroog Badar bi xeex bi amee foofule ca Badar dafa woo baayam ngir ñu liiwaatoo mooy xeex ndax waxoon nañ la laa tajidu qawman li alxuraan wax laa qawman yu'minuuna billaahi wal yawmil aaxiri man xaadda allaha wa rasuulahu waadduuna man xaadda allaha wa rasulahu walaw kaanuu aabaa'ahum aw ixwaanahum aw ashiiratahum ilaa aaxiril aaya suñu boroom waxoon na ne doo fekk doo fekk mukk ay nit ñoo xam ne dañoo gëm yàlla gëm bés pénc bés bu mujj bi yuy sopp ay nit ñoo xamante ni dañuy contrarier yàlla nekk yéefér di dox di gont di xëy di fanaan ci luy yàq li nga xam ne moom la yàlla ne moom mooy sama diine ji muna doo fekk nit ñu gëm yàlla gëm bés bu mujj ba ñuy bëgg gaayooyu jamais walaw kaanu aw même bu dee ne ñooñu di contrarier yàlla seeni bàyyi leen wala seeni mbokk aw abna aw wala ñu nekk seeni doom wala ñu nekk seeni frère seeni mbokk wala sax seeni famille ñooñu yàlla waxoon na ñooñu la dogal bind kaste ci seen xol yi bind ci def ci jama dajale ci saxal ci ngëm yàlla Abu Hudayfa mi ci ñooñu la bokkoon radiyallahu anhu moo tax Badar ni ñu gise woon ne noonu la euh, saxaabi boobu reye woon baayam di Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu wa arda ci yenn wax yi ne moo tax aay bi wàcc Abu Hudayfa mii ci ñooñu la bokkoon moo tax Badar dafa wax baayam ñu wàcc ci terrain mooy ñu léewaatoo euh, ba nga xamante ne nag Hind yëg na loolu ndax Hind sëram la woon Hind euh, nekkoon soxnaay Abu Sufyan ibn Harb ñoom ñaar ñëpp bu jëlañu tuub radiyallahu ta'ala anhuma di yaayu Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anil jami Hind gisoon nañ ko ci nisaa'un hawla rasul boroom nahnu banaatu Taariq namshi ala namaariq in tuqbilu nu'aaniq aw tudbiru nufaariq firaaq ghayra waamiq moom moo doon wax lool keroog Uhud inshallah buñ jàg seen nañ ci gën a taxaw naan naxnu banaatu taariq namshi ala namaariq in tuqbilu nu aaniq aw tudbiru nu faariq firaaqa gayri waamiq di soññ di encourager kuffaaru Quraysh ni ba tey Uhud bu kenn daw moom nag bi mu yëgee ni abu do frère am di abu Hudayfa frère wu Hind la woon Hind bint Utba Abu Hudayfa bint Utba mooy ay frère euh, euh, Abu euh, Hudayfa frère radiyallahu anhu Hind la woon mais temps yi Hind l'islam rek la bañoon laa ilaha illa bi mu yëgee ne bi moom moo dékk ci xeex keroog Badar te keroog lañ ko rey Badar lañ ko rey Hind mer daal bind nag benn point wax benn poème wax ndax ñoom dañ ko doon wax bu ñuy bi mu ne al axwalu al as'alu al madhmuumu taa'iruhu abu xudayfata sharru nnaasi fi ddiini amaa shakarta aban rabbaaka min sigarin xatta shababta shabaaban gayra maxjuuni hind daldi mer bi mu yëgee ne moom frère am moo dékku bàyyi daal di koy woo ci ñu ñu ber ñu daal di def li nga xam ne mooy léewaatoo ci xeex mu ne leey al axwalul asalul mazmumu ta'iruhu mu ne al axwal muy ŋàññ nag abu xudayfa di frère naan ki nga xam ni dafa jël al asalu moom mi nga xam ne bëñam yi dañoo rangaloo mooy bujoñ yi da dañoo euh, mooy façon saxu bëñam mooy da ngay gis benn bëñ beneen tegu ci kawam moom bëñëm yi noonu la meloon dañoo tegaloo da ngay benn am beneen bu teguwaat ci kaw mu koy la ŋàññ ndax baay bi ñu bokk ñoom ñaar waxuma la mu mu bàyyi diineem nekk Quraysh jamono yooyu muy wax mu fàq ah, dem Éthiopie ñaari yoon ñuy waxati ñu dem Medina xeex bi njëkk am mu dékku sama baay ne ko mel ni ñu ko moo tax mu ne al ahwalu lay ku ci abu abu Hudayfa al as'alu moom li nga xam ne ba bëñëm yu di ko mooy wax xam nga rek waxu mer <laughs> boroom bëñ yu baax nga xam ne dañoo dañoo tegaloo al mazmumu ta'iru moom mi nga xam ne dañoo ŋañ ay gaaf la ca abu Hudayfa moo bon noonu la doon wax al a'yadu billah moom mi ñu ŋañ daraam baaxul moom nga ay gaaf Abu Hudayfa mooy kan kan laa wax Abu Hudayfa sama frère man Hind sharru naas moo yées nag ci gis nga kaw suuf gis nga yàlla doo gis ku gën a bon Abu Hudayfa sharru naas fi diin moo yées mel nag ku koy fàttali naan ko mais yow ama shakarta aban lan moo tax ama shakarta yow manoo woon euh, sant aban bàyyi boo xam ne rabbaaka min sirarin bi nga newee gone moo la jur yar bi nga manawul dara moo la yar cette la yar ba nga toll ni nga toll amoo dara looy def nga génn diineem ñuy wax nga koy xeex am nga naan ko kaañu liiwaatoo moom mi la yar min sirarin ci gone hatta shababta ba ngay nekkee mag manal sa bopp shababan ghayra mahjuni ah nekk nag jeune boo xamante ni sa dara dëngul waaw yow xoolal li sa baay def loolu comme yàpp dëng moo la toppatoo ba dara dalul yow nag amoo dara koy fayee lu dul di ko provoquer naan ko kaanu ko biraasu man googu <laughs> kaanu biraas Euh, xam nga waxu ko mer la doon xam nga lislaam moom xamul yi xam nga yàlla wax na la ko léegi subhaanahu wa ta'ala laa tajidu qawman lañ say naawa war na woon badar daal gis nga yonente bi alayhi salaatu wasallam comme que laaj nga ma sama abi li ma gis prisonnier Makka yi seetal ku nekk gi mu bokkal nga jox ko jaasi mu daal di gor bopp ki nga xam ne moom la bokkal mu jeex ba kuffaaru Quraysh ni xam ne amuñu benn ñeewante ak ñoom Hind nag loolu la doon wax rakk di Abu moom nag Abu Hudayfa dafa nekkoon ci bind nii ku njool la woon rafet euh, bëñ yi tegaloo comme ni bii Hind euh, sœur bi di ko wax noonu mu loolu mooy al asal moom nag Abu Hudayfa euh, ku baax la woon bari diine moom mooy ki nga xam ne moo goreeloon Saalim day dégg Saalim mawla Abi Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moo ko adopté woon ginnaaw gi moo ko libéré moom Seydina Abu Hudayfa te Saalim moom insha allah dinañ ñëw ci moom euh, buñ ci àggee radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waxoon nañ fi ay mbiram nag euh, bi nga xamante nii moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam xadiisu seydina amr ibn al-aas radiyallahu abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu taala anhu wa an abiihi amr bi mu ne man ñeent ngi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na xudul qur'aana min arba'a tuddoon nañ ko ci jotaay bii weesu bi ñuy gis seydina Ka'b ibn Ka'b Ka'b ibn Ubay ibn Ka'b ak seydna Muaaz ak seydna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu ne woon xudul qur'aana min arba jëlleen alquran ci ñeent ki mu jeexale woon wa Saalim mawla Abi Hudayfa yonente bi alayhi salaatu wa salaam ne jëlleen alquran ci ñeent mu commencé min ismi min ibn Mas'ud fa bada'a bihi mu tàmbalee Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu après ki mu jeexaloon moo doon Saalim te Saalim kat nekkul woon min ashrafil qawmi waaye dafa bokkoon ci kilifaay bi jamono yooyu mais foofu mais ku ñu libéré la woon mooy fu sa mbir yi nekkul ci man société bi fan laa ciy occupé mooy loolu mooy déterminer sama xam diine wala sama nekk boroom xam-xam déedéet jaam bi sax mën naa ëpp mën naa ëpp xam-xam fopp nekk sang ci wàllu xam-xam ki nga xam ne moo ko moom Abu Hudayfa moom moo euh, nekkoon sangu Saalim moomu mawla euh, euh, Abu Hudayfa radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma <clears throat> moom nag Seydina Abu Hudayfa fekk na doon na ànd ak Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci xare yi moom nag muy génn àddina ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yamaama xeex boobu amoon ci douzième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci jamonoy as-siddiq xilaafatu siddiq xilaafa seydna abu bakrin siddiq radiallahu taala anhu wa arda foofu la génn àddina ci xeex boobu nga xam ne amoon yaman yamaama moom mii fa la génn àddina moom sayyiduna abu xuzayfa ko noonu noonu la moo kiiwam bi di saalim jour boobu ñoo bokk bés bu ñu génn àddina muy ci waqaatu xaadisatu yamaama ci xeex boobu nga xam ne jullit ñi mujj gañe euh, ñoom musaylima al kazzab ak gaayooyam ñu daal di leen gañe bés boobu moom nii fa lu génn àddina seydina abu xudayfa ibnu Utbata ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu wa wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwa keneen ki nga xam ne moom moo ci tegu te gisaguñu ko woon imaam ibn Isxaaq kon dane ñu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam boole wa abu xudayfati bni utbati bni rabia muy abu xudayfa di doomi utbati bni rabia radiyallahu taala anhu wa abbaadu bnu bishrin ibni waqsh axu bani abdil ashhali axaway muy abbaad ibni bishr muy tuddoon abbaad ibni bishrin ibnu bishrin ibni waqshin ibn Zughba ibn Za'ura ibn Za'ura ibn Abdil Ashhal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom boo seetloo mook Salamata ibn Salamata ibn Waqsh ñoo bokk maam ndax salama niñ gisoon bii e, jataay yi weesu bii weesu wala bi ci tegu bii weesu la si e, wala bi ci tegu la woon salama en tout gis nañ ko fi salama ibn salama ibn Waqsh mi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di woon boole ak kan abd ci e, az-Zubayr ibn al-Awwam mooy jataay baab bi weesu ba ca tegu woon salama boobu radiyallahu taala anhu wa arda gisoon nañ ne ibn salaama ibn waqsh ibn zuhba ibn zaura ibn abdil ashal moo ko abbaat bi ñoo bokk maam seen maam mooy waqsh ibn waqsh après jëm kaw waqsh mooy seen maam après ñoo bokk maam yi ci tegu ibn zuhba ibn zaura ibn abdil ashal bokkoon ci waa bani abdil ashal dàkkantaram moom abbaad ibn bishr moo doon abu rabi' moom nag bokkoon ci koju bani abdil ashhal ci waa ansaar bokk ci waa aws bul fàtte ne waa bani abdil ashhal ci waa aws lañ bokk euh, moom salama bi ci ñooñu la bokkoon moom nag mu ngi dugg ci lislaam ci loxoy mus'ab al xayr mus'ab umayr radiyallahu ta'ala anhu wa arda euh, moom mu ngi dugg ci lislaam ci loxoy Seydina Musab bi nga yonente bi alayhi salaatu wasalaam yónnee premier missionnaire mu dem Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam ngir woo leen ci diine waaye ñi jot a dugg tamit mu daldi leen leeral seen diine xamal leen li nga xam ne moo war ci ñoom moom la seen diine di xaar ci ñoom ci loxoom ci moom la Abbaad ibn daal di tu daal di dugge ci lislaam ah eh, moom Seydina Abbaad ibn dafa bokkoon nag ci ñi nga xamante ni nii duñ leen jot ci ngëneel ci saxaaba yi ci lamsaar yi comme ni nga xam ne loolu la yaa Aïshatu radiyallahu ta'ala eh, anha wa ardaaha daal wax mu ne talaathatun min al ansaar lam yakun ahadun ya'taddu alayhim fadlan kulluhum min bani abdil ashhal saad bnu muaad wa abbaad bnu bishrin wa usayd bnu al-hudayr wala usayd ibnu hudayr ah, loolu imaam alxaakim soloo na ko daal di koy wéral imaam al-dhahabi daal di ci ànd ak moom ndax dafa jaar ci riwaaya imaam ibnu isxaaq te imaam ibn Isaaq nee na xaddathanii leeral na ne dañ ko ko nettali yaa Aysatu radiyallahu taala anha wa arda mu ne ñett gi nii yoo xamante ne nii ñett ñoo xam ne kenn du takk du ñu takkale kenn di compter ñu baax di leen yemale kenn féetewu leen kaw ci ngëneel ñoom ñépp nag minal ansaar ci wàllam lansaar la bokk ñett ñoo xam ne ci waa lansaar kenn du ñu jël kenn doon leen teg seen kaw Allahu akbar mu ne ñoom ñépp nag min bani abdil ashhal lañ bokkoon muy waa bani abdil ashhal di ñi ñu wax sànq ci waa aws waa ñett ñoon ñoon ñan la mu ne Sa'd ibn Mu'adh di Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansaar di seydina Sa'd eh, la manaa diilu Sa'd ibn Mu'adh la manaadeelu Sa'd ibn Mu'adh fil janna Allahu akbar keroog yonent mi alayhi salaatu wasalaam ba mu gisee bañ ko joxee yéere yu rafet ya saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum daal di koy gis mbir mi yéem leen ñu koy laal yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne leen ata'jabuuna min haadaa ndax da di yéemu ci yéere yi ni muy les nes neseeka leer ak a rafet mu ne waat naa ne la manadilu Sa'd ibn Mu'adh fil janna moo gën a moo gën rafet yi mu ne maa ngi waat man alayhi salaatu wassalaam que ne gis nga torchon yi manadil mooy mouchoir torchon mouchoir yi nga xam ne biir àjjana moom la fa Sa'd ibn Mu'adh bi utiliser yi mu moom àjjana di ko fa utiliser moo dàq lii ngeen gis yére yi nga xam ne moo leen yéem ba ngeen koy laal ndax yéen a ngi koy dóor a gis ndax rafetaay waaw bu dee ne xoola mouchoir mouchoir nga xam ne wax dëgg yàlla bokk na ci li nga xam ne nit ñi jàppawuñ ko lu am solo ndax fomp rek sànni mu ne yooyu noonu nga xam ne fomp pour fomp moo dàq yére bii ma sol man alayhi salaatu wasalaam te ku ko moom Sa'd ibn Mu'adh moom lay wax nii te gisoon nañu tarjamaam radiyallahu ta'ala anhu mu ne moom mooy ku njëkk ki wa Abbaad ibn Bishrin di Seydina Abbaad ibn Bishrin mi nga xam ne moom lañ nekk nii di gis mu ne wa Usayd ibn Hudayr ak Usayd ibn Hudayr moom it nekkoon moom mag Seydina euh, euh, nu mu tudd euh, Sa'd ibn boo fàttale ko ñoo nekkoon ñaari sangu yu mag yi nga xam ne ñoo doon sangu waa bani abdil ashhal keroog ba ñu gisee sayyiduna eh, Mus'ab na Umayr di fa woote moom nii la sayyidina Sa'd ibn Mu'adh ne woon demal nga wax ak moom te mu xam ne moom wallaahi gis nga ki mu àndal laa ci doon seet te ki mu àndal li tax ma ko ciy seet mooy li nga xam ne sama doomu bàjjan la bu dul woon loolu ba léegi faagaagal naa ko loolu nag bu yoboo nga ko mu daal di leer eh, moom mii mooy Usayd ibn Hudayr moom gisoon nañ ko jamono jooju walillahil hamdu wal minna moom it gisoon nañ tarjaman moom Seydina Abbad ibn Bishr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa eh, bokk na tamit li nga xamante ne nii noonu la siiwe muy ci li nga xam ne ci karaamaatam yi te imaam al Buxaari daal di koy solo ci manaqibul ansaar ci saxiix bi ci jaloorey waa lansaar nanga noonu imaam Ahmad rahimahullah daal dinay imaam al al Buxaari nag affaire bi mooy euh, bi mu ko solowee noonu imaam ahmad tamit daal dina koy solo ak boo demee ci boroom usdul ghaaba imaam ibn al rahmatullah alayhi daal dina ko fay indi mu jaar ci yoonu saabit ibn aslamin al bunaani mu jëla ko ci seydina anas radiyallahu anhu mu ne usayd ibn hudayr ak abbaad ibn bish dañoo nekkoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ñu nekkee kë nekk ak moom nee fii laylatin muzlima ci lëndëm këriis guddi goo xam ni dafa lëndëm këriis nee ñu génn ci moom génn kër yonent bi alayhi salaatu salaam ni ñu nekkaloon ñu génn bi ñu génnee noonu mu ngi lëndëm këriis bul fàtte ne torche amul yooyu amul lampadaire ak tamit euh, euh, euh, kii public yi amul ñu génn fa adaa'at asaa ahadihima yat yi ñu yoroon ndax dañ doon dox di yor yat <coughs> yor yat nag sunna la da yonent mi alayhi salaatu salaam da ko doon def kii da doon kii Seydina Muusa da ngay gis bam naan ko sànnil sa yat wi nga yor fa alqa asaahu fa ida hiya xayatun tasaa mu sànni yat wam yoroon mu nekk jaan woo xam ne mu ngay dox di wuy di dem di bër buy dem qaala hiya asaaya atawakkau alayha wa ahushu biha atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aaribu uxra moom la sayyidina Muusaa alayhi salaam daal di waxoon ñoom ñu yor seeni yat ku nekk yor yatam ñu jóge ci ma mi alayhi salaatu salaam di dem mu ngi lëndëm këriis fa adaa'at asaa ahadihima di ñu génnee mu lëndëm ba xamuñ fu ñuy jaar yatu kenn ci ñoom ñaar bi Abbaad ibn Bishr ak Usayd ibn Hudayr kenn ci ñoom yat bi commencé leer nañ di leen niital Allahu akbar mu ne moom Seydina Anas fa kaana yamshiyaani bi dawiha ñu doon dox nag mu leen di niital yàq yoo yàq woowu kenn ci ñoom yoroon ta mu commencé leer di leen niital mu nekk seen torche Allahu akbar mu ne fa lamma iftaraqa adaa'at asaa haadaa wa asaa haadaa hadis bi tamit mu ngi ci al mustadrak di mustadrak bu al Haakim an-Naysaabuuri rahmatullah alayhi mu ne bi nga xamante ne nii nag ci la ñu euh, tàqale ko mooy di nga ñëw ba fenn nag ku nekk war a jàdd jëm sa kër léegi nee na ba ñu tàqale ko yatu kenn kee doon leer yatu ñaar ñépp ku nekk yatam di leer di leen niital ba na ngay àgg sa kër Allahu akbar bokkoon ci euh, li nga xam ne karaama yi nga xam ne moom la ko borom bi defal moom Seydina Abbad ibn Bishr radiyallahu taala anhu wa arda as-sayyidatu Aïsha daal dinay solo radiyallahu taala anha wa ardaaha imaam ibn Isxaaq moo ko solo ci sanad boo xamante ne nii eh, bu wér la imaam ibn eh, al-Buxaari daal dina koy solo ci sax bi waaye mu'allaqan mooy ta'liq da ko dafa ñëw rek eh, daldi wax mooy càllale bi da matul ne rek diw après mu wax loolu lañ naan taaliq waaye imaam ibn Ishaq daal dina koy jokkale eh, yaa Aisha radiyallahu anha mu ne tahajjada rasulullah sallallahu alayhi wa fi bayti fa sami'a sawta Abbaad sawta Abbaad ibn Bishr fa qaala yaa Aïcha haadaa sawtu Abbaad ibn Bishr qultu na'am qaala allahumma ighfir lahu nee na Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa passé guddi di jaamu yàlla ci sama néeg man Aïchatu as-sayyidatu Aïcha radiyallahu ta'ala anha nee na mu daal di dégg Abbaad xam nga jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa taqaloo woon ak nit yaa Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaaha nee na mu daal di euh, dégg kii wam dégg benn baat xam nga saxaaba yi radiyallahu taala anhum doon ñëw léeg-léeg di naafile foofu gisoon nañ bi ñuy gis tarjuma Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu jógee kër Seydina Abu Bakr li Seydina Omar ne radiyallahu da doon wéet ak moom ñuy wax ci mbiru jullit ñi yenn yi ma ko doon fekke benn bés ñu jógee kër Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ne Yonent bi alayhi nekk seen diggante ñoom ñuy dox ñu ñoom ci ñuy dox di dem nee ñu ñëw ba ci jàkka ji mu daal di dégg kuy jàng ci biir Dege ibn ibn ummi abdullah woon di abdullah ibn mas'ud bam na ko euh, muy jàng bay ñaan mu ne ko ñaanal yàlla may la ñaanal loo ñaan yàlla may la mooy dañ doon ñëw foofu di fa naafila léeg mu dégg kon yonent mi alayhi salaatu dégg euh, baat Seydina Abbaad ibn Bishr mu ne yaa Aïsha radiyallahu ta'ala anha ne ko yaa Aïsha yow Aïsha hada sawtu Abbaad lii ma dégg baatu Abbaad la de du ab bu ma euh, mooy laaj laaj ca mooy li nit bu ma juumul kii de kii may dégg du Abbaad hada sawtu Abbaad ibn Bishr lii du baatu Abbaad ibn Bishr yaa Aysa radiyallahu anha nee na ma ne ko naam moom la kay yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne allahumma buur yàlla ighfir lahu yàlla na nga ko jéggal Allahu akbar allahumma ighfir lana aydan yàlla na nga ñu jéggal mi eh, moom nag Seydina Abbaad ibn Bishr li mu soloo ci xadiis bariwul imaam ibn abdul bar moo ko tudd ci al isti'ab imaam al haythami daal di koy tudd ci majma ne al tabaraani moo ko solo waaye imaam al hafiz al buxaari ak imaam muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhi imaam ahmad solo nañ ci yeneen saxaaba euh, euh, euh, hadis bii moom seydna abbad ibn bishr al ansari mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na yaa ma'shar al ansaar antumu shi'aar wannaasu dithaar mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na yaa ma'shar al ansaar yéen mbooloom lansaar yi leen yéen waa lansaar radiyallahu ta'ala anhum mu ne leen antum yéen de shi'aar yéenay sama mbubbum bii shi'aar mooy yére bi nga xam ne day laal sa yaram day collé mooy yére bi bi bi bi tegu ci sa yaram directement amul dara luy dox digganteem ak sa sa deru yaram mu ne yéen ansaar yi ci man alayhi sa wasalaam ni ngeen mel ci man mel ni yére boo xam ne ni sama yére bi sama yaram noonu ngeen mel ci man mu ne wan naa su ñi des ci nit ñépp nag bisaar ñoom ñooy sëm ñooy mooy yi féeti ci biti mooy yeneen yére yi nga xam ne ñoom du ñoom ñooy laal direct yaram bi yeneen nit ñi noonu la mel ah. saar yi ñoom jag jag jag jag jag lañ bu rëy la ñoom ndax humul ladina ñoo ñi nga xam ne nag ñoo ja ñoo ñoo dimbali diine ah, <coughs> taala anhu wa ardaa ah, moom nag mu ngi génn àddina ah, xadiis bii nag Yaxya ibn mooy sëriñu imaam al Buxaari boobu di Ali ibn al-Madini rahmatullah alayhi moom nee na laa ahfadu li abbaadin siwa nee na man de Ali ibn al-Madini sëriñu par excellence bu imaamul Buxaari rahimahullah daanaka imaam al Buxaari rahimahullah couple conforme euh, Ali ibn al-Madini bii la te bañ nañ ko euh, <clears throat> ndax imaam al Buxaari rahimahullah doon wax ne moom du wàcc boppam ci kanamu kenn ku dul Ali ibn al-Madini bi bañ ko ko waxee ñëw ne ko sa taalibe bi kat Muhammad ibn Ismaayil al Buxaari rahimahullah moo wax lii mu ne mu ne nag bàyyi leen wax jooju ndax moom Muhammad ibn Ismaayil masula gis ku mel ni moom boppam kon moom nag Seydina Abbad ibn Bishr moom ginnaaw dundu gi aleyhi salaatu wassalaam moom mu ngi génn àddina keroog yawmul yamaama muy arabi wax sànq bi ñu gis sànq bi ñuy gis Abu Hudhayfa mook Seydina Abu Hudhayfa mi nga xam ne ñoom la yonent mi alayhi salaatu salaam boole woon xoolal yàlla def ñoo bokk ñoom ñin defoon bokk ñoom ñaar muy Abu Hudhayfa ak Abbaad ibn ñoo bokk benn bis bu ñu génn àddina benn xare bu ñu génn àddina bokk muy Yamaama fa la génn àddina moom Seydina nekk shahid ñu rey ko foofale ca xeex boo bële diggante jullit ñi ak Musaylimatul Kaddaab kàcckat bu mag boobu doon wootewu yonent euh, alayhi min allahi ma yastaxiq foofu la génne àddina nekk shahid moom Seydina Abbad ibn Bish euh, ibn Waqsh ibn Zughba ibn Zawra ibn Abdil Ashhal ibn Jusham ibn al-Harith ibn al-Khazraj ibn Aws al-Awsi kon radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwaahu imaam ibn isxaaq rahimahullahu taala ba muy kontine mu ne keneen koo xamante ne nii ñeneen ñoo xam ne moom ñoom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di mbokkale mu ne wa Ammaar ibnu Yaasir di Seydina Ammaar ibnu Yaasir di doomi Yaasir radiyallahu ta'ala anhuma xaliifu Bani Maxzuum nekkoon aliyewu waa Bani Maxzuum moom gisoon nañ tarjamaam moom baayam ak yaayam di Sumayya bint xubbaatin wala bint xayyaatin li ñuy def alu yaasir radiyallahu taala an aali yaasir wa ardaahum wa anna bihim mu ne moom wa Xudayfata ibn al-Yamaan axu bani abdi absin xaliifu bani abdil ashhali axawayn nee na moom di Seydina Ammaar ibn Yaasir moom mu ngi ko boole woon ak kan Seydina Xudayfa ibn al di Xudayfa di doomi ku ñuy wax al-Yamaan nekkoon mbokk waa Bani Abdi Abs nekkoon nag aliyu waa Bani Abdil Ashal ci waa Lamsaar axaway ni mu daldi leen def ay mbokk imaam al Euh, ibn Isaaq mu ne wayu yuqaalu loolu benn wax la mais ne mais nag am na ñu ne nii demewul nii du Seydina Ammar Ibn Yaasir ak Seydina Xudayfa la ñu boole waaye am na ñu wax leneen moo tax mu ne wa yuqaalu nee nañu bal li am ba des mooy Saabit ibn Qays ibn Shammaas kene Seydina Ammar boole ko woon ak kan Seydina Xudayfa mais ki ñu def muy mbokkam moo doon Saabit seydina Thabit ibn Qays ibn Shammas axu Bal Haaris ibn al-Khazraj nekkoon moom lañ doon wax xatibu rasulillah di ki nga xam ne mooy eh, eh, le moo doon discours al yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom am nañu ne nag moom mii di Thabit ibn Qays ibn Shammas moom lañ boole woon ak Seydina Ammar ibn Yaasir ñu nekk ay mbokk ñi ko bañ nag ñooñu seen tontu yomb kon dinañ ko wax léegi insha allah ñoom kon kan lañ gisul tarjumaam gis nañ Seydina Ammar gisoon nañ ko mu deseñu kon Seydina Abu Hudhayfa bu dee temps may na ko bu dee pare nañu euh, ñu defaale Thabit ibn Qays ibn Shammas bu dee nag temps bi mayewu ko bu ñu defee Seydina Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma insha allah ñu daldi ñaanalante comme ni ñu ko woon ci jotaay bi weesu insha allahu ta'ala allah euh? seydina Xudayfa kon moom lañuy war a gis moom mu ngi tuddoon Xudayfa ibn al-Yamaan Yamaan Xudayfa la tuddoon du doomu ku ñuy wax al-Yamaan boobu turam xisl la woon am ñu ne xusay xisl wala xusay moom mii di al tarjumaan duy duggaale ci doom ji ndax doom ji moo gën a siiw muy sayyiduna Xudayfa radiyallahu wa ardaah moom kon lool moo am ci waxam nan la tuddoon xisl am ñu ne xisl la tuddoon am ñu ne déedéet Xusayl di doomi Xudayfa ibn xisl wala Xusayl ibn Jaabir Xusayl boobu di alyamaan di doomi ku ñuy wax jaabir al absi bokkoon ci waa waa bani abs di mbokki antarat ibn shaddad al absi nekkoon héros anti islam anti islamique boobu avant l'islam di ñëw bokkoon min euh, shu'ara al jahiliya min mu'alla al mu'allaqat as-sab' ñooñ nga xam ne poète yu mag yooyu nga xam ne ki leen jiite woon moo doon imrul qais moom antara bii ci askan wi la bokkoon ni Antara ibn Shaddad al-Absi ñii Hudhayfa ibn al-Yaman ibn Jabir al-Absi al-Yamani nekkoon koju ñi nga xamante ni dañ koy wax al-Yamani kojuk waa Yaman moom nag xaliful ansaar moom baayam dafa ñëwul nekkoon ñi nga xam ne am alliance ak waa lansaar di waa ahlul Madina Eh, moom nag li tax ñu koy woowe alyamaan mooy dafa di xisl bii di xusayl bi mu ñëwee foofu yasrib laata lislaam di ñëw dafa am alliance ak waa bani abdil te ñoom ñu ngi bokkoon ci waa yaman mooy seen origine dëgg-dëgg moo tax ñu ko doon wax alyamaani moom waa ñoñam di ko wax alyamaan ndax li nga xam ne moom la ama alliance ak alyamaniya ñi nga xam ne ñoom ñooy waa lamsaar ndax seen origine yaman lañ jóge waa lamsaar moom nag ñoom ñaar bi Seydina Xudayfa ak baayam ah, ñu teel dugg ci lislaam lañ ndax ah, nee na moom Seydina Xudayfa radiyallahu taala anhu li lay wan ne teel na dugg ci lislaam te imaam alxaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi ah, imaam ibn Isxaaq dane yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko mbokkale diggante Seydina Xudayfa ak kan Seydina Ammaar ibn Yaasir radiyallahu taala anhu wa ardaa am ñu wax le contraire mais li tax ñooñu wax le contraire euh, mooy ne ndax dañu ne Xudayfa temps yi nii tuubaguloon ndax moom Uhud la Seydina euh, imaam al-Hafiz ibn Hajar ci al mu ne déedéet loolu xam nga ñuy leen kon du moom kon balaa su Xudayfa ñu ne kim yonent mi alayhi salaam mbokkale woon ak Seydina euh, nu mu tuddati Ammar mooy. Thabit ibn Qays ibn Shammas radiyallahu ta'ala anhu wa arda imaam al-Hafiz ibn Hajar al-Fath mu ne déedéet déedéet ndax lan ndax ñële dañ koo teg ci ne Xudayfa wax tuubagul ndax Xudayfa radiyallahu anhu moom mu ngi tuub après Uhud la tuub Uhud la tuub Uhud Uhud la fekkee mais imaam alxaafis ne déedéet ndax ñëw na ci xadiisu mu ne ñëw na ci saxiix imaam muslim min kitaabil jihaad yi ci téere bi nga xam ne moom lay def ci wàllu jihaad moom imaam muslim ibn al-Hajjaj luy wane ne imaam Hudayfa tuub na avant mais ah mais avant Badar la tuub pas pas Uhud tuubul jamonoy Uhud ndax imaam Muslim moo solo jële ci Seydina Xudayfa radiyallahu ta'ala anhu wa arda imaam Xudayfa ne maa mana'ani an ashhada badran illaa anni xarajtu ana wa abi Xusayn qaala fa axadanaa kuffaaru Qurayshin qaalu innakum turiduuna muhammadan alayhi salaatu wassalaam fa qulna maa nuriiduhu maa nuriidu illa almadina fa axaduu minna ahda allah wa mithaaqah lanansar lanansarifanna ila almadina wala nanuqaatilu maahu fa ataynaa rasula allah sallallahu alayhi wa sallam fa axbarnaahu alxabara fa qaala insarifaa eh, nafi lahum bi ahdihim wa nasta'inu allaha alayhim mu ne mu ne imaam alxaafiz ibn xajar ngir wax ne waxu imaam al euh, imaam ibn isxaaq bi mënoo ko dàq ci ñi ko nar a dàq ci ne li tax ndax bokkaa mbokkaale gi yonent bi alayhi salaatu salaam doon def avant Badar la woon ci jamono yu njëkk yi la woon ci li gën a dëgër Euh, kon naka lay boolee diggante Seyna Ammar ak Seyna Hudayfa te moom ci jamonoy Uhud la tuub imaam al-Hafiz ibn Hajar ni déedéet ah non non non ndax imaam Muslim soloo na ci saxiixam ci kitaabul jihaad imaam mu ci imaam Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu la ko jële mu ne moom Seyna Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu wa an abiihi Hisl Hisl wala Husayn bi al-Yaman moom mu ne maa manaani an ashhada badran te dara terewuma man Xudayfa ma fekke Badar xeexu Badar li tax man Xudayfa fekkewuma Badar de xeex bi mooy ne damaa génn dama génn man ak sama baay Xusayl nooy ci seen benn aajo am nuñ defi woon nee na bi ñu rombee foofu dajeek kuffaaru Quraysh ni ñoom Abu Jahlin am na ci benn riwaaya boo xam ne bu da'if la dane fa axadanaa abaa ji Abu Jahlin Abu Jahlin ne ñu nuus téeg ne yéen gisuma lulul ne guerre bii nga xam ne moom lañuy waaja waajal diggante ñun Quraysh ak ku génnu topp gi di Muhammad alayhi salaatu wassalaam gisuñu lulul ne yow yéen ñaar ñii bi Xudayfa ak yow yamaan bi bàyyi gisuñu lu dul ne fi ñuy wax ngeen di jëm côté boobu <laughs> yéen daal da a bëgg a dem ngir jàppale ji Muhammad contre ñun alayhi salaatu wassalaam nee na ah non non ñu ne ko non ñu ne leen fa axadana ñu jàpp ko faaru ko jàpp ne leen yéen daal bëgg ngeen lu dul dem ci Muhammad daal di koy jàppale alayhi salaatu wassalaam contre ñun Quraysh ah ñun dañoo dof téye leen nag. kidnapper leen prendre leen en otage nee na fa xul naa maag sama baay ñu ne ko ñu ne kuffaaru Quraysh yi maa nuriduhu maa nuridu illa al madina ñun non non ñun suñu non demuñ ci Muhammad ñun madina lañ dem ndax Hudayfa ak baayam dëkkuñoon biir madina seet dañu dëkkoon ci wet gi soriwuñoon madina noonu dañ fa doon ñëw nag lu bari nekkoon fa euh, mu ne ñu ne ngir gaa yi bàyyi leen ñu ne ñoom Utbatu ibn Rabi'a ñoom Shayba ñoom Abu Abu Abu Jahlin boobu ak gaa yooyu saadatu Quraysh yooyu ñëwoon ngir en ak jullit ñi Badar ñu mën a leen non non non ñun génn ñu ngir dem jàppale Muhammad alayhi salaatu wassalaam mais li ñu bëgg def mooy Madina lañ jëm comme ni ñëpp xam ne ñoo ñooñu lañ amal alliance ah gaa yi nag ku faaru Quraysh ñi ne déedéet loolu doyul. waaye fa axadu minna ahda allahi wa mithaqa nee na mu jël ci ñun nag ñu leen doon loolu li ñu leen wax doyu pour ñu bàyyi leen yow yéen ñaar ngeen def il faut ngeen jox ñu seen parole moo xam ne yàlla mooy nekk seede bi yàllaa ñuy seede li ngeen di wax ñun ak yéen li ñuy d'accord yàllaay seede bi de ak pacte ñu jël pacte fa kanamu yàlla ñun yéeféeri diggante ñu ne ko Quraysh ak yéen ñaar kënee Madina ngeen di dem direct du ngeen dem ci Muhammad di ko jàppale ngir dal suñu ko alayhi salaatu wassalaam te ngeen jël ne du ngeen xeex ak moom ànd ak moom mukk contre moom Madina ngeen di dem nii mais du dangeen fay jaar ah gaa yi nee na moom nee na Xudayfa nee na fa ñu ñëw wax leen loolu ne baax na d'accord nañu mais nee na ah ñun nag ñu dem Badar dem fa yonent bi alayhi salaatu ba ñu ko faaru Quraysh ni bàyyee ñu daal di dem ci saase dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne fa ataynaa rasuulallah fa axbarnaawul xalaat ñu daal di koy nettali maag sama baay alyamaan li dox suñu diggante ak Quraysh kuffaaru Quraysh yi ñu jàpp yi ñu jàppoon waaye est-ce que yonent bi nee na non non non pacte amul benn sens bu ñu kenn fontoo kaay leen ngeen xeex bu leen leen déglu moom mi nga xamante ne nii moo jàngal ad-dunya wafa al wafa matal kóllëre ak li nga xam ne pacte yi ngeen jël moom mi borom bi wàcce ci moom yaa yoon ladina amanu awfu bil uqud yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla matal leen seen li nga xamante ni nii mooy pacte yi ngeen jël kóllëre yi ngeen jëlante seen entre seen biir nangeen ko matal aw fuu bil uqud na ngeen matal li nga xamante ne nii mooy seen kóllëre ah! kon lan la leen tontu bi ñuy wax ko lool ne ko ñun daal bi ñuy ñëw léegi ñi daje na ma kuffaaru Quraysh ni fa la ñu jàpp ñu nee nañ nag jël nañ ci ñun pàcc ci kanamu yàlla que ni du ñu xeex ak dañuy dem Medina te du ñu xeex la du ñu xeex contre ñoom di la jàppal. yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen insarifa dem leen dem leen Medina ngeen deel continuer leen seen yoon ngeen dem Medina na fii lahum bi ahdihim ñun dañuy matale seen pacte boobu nga xam ne ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam du moo jël pacte bi de mais al muslimuuna ñoom euh, euh, euh, zimmatuhum wa yas'a bi zimmatihim adnaahum mooy ne ñoom ñooyem jullit ñi mooy pacte bu kii jël kenn ci soldat yi day daal di dugg day day day ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñëpp ndax ñoom ixwa benn lañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ah ñun daal dem leen bu ko defee ñun ñu daal di matal leen pacte bi ngeen jël ko du ngeen xeexam ñoom dem leen garaawul wa nasta'inullah dañuy nag sàkku ndimbal ci buur yàlla alayhim ci seen kaw ñoom kuffaaru Quraysh kon lii mooy wane ne waxu imaam Ibn Isaaq bi mënuñu koo dàq ci ne Seydina Xudayfa jamonoy Uhud la tuub non ñëw na ci saxi imaam Muslim comme niñ ko gisee nii que ne tuub na jamonoy Badar sax fekk na mu tuub ba doon waaj a fekke xeex bi waaye li nga xam ne moom la jëloon pacte bi ak waa Quraysh këne du xeex moom bàyyam looloo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di euh, euh, koy ne déedéet de man ngaa dem moom Xudayfa ak baay ji di Xusayl wala Xisl di Alyamaan ginnaaw kon Badar fekke wuñu ko ndax loolu waaye Uhud fekke nañu te Uhud fa lañu faate ki nga xam ne mooy baayam di Xusayl keroog Uhud foofu lañu ko gaañee fa la génne àddina te ñi ko rey mooy jullit ñi ndax xamuñu ko woon mooy ndax xeex gis nga ni ñuy solo <coughs> ak arme kii bu koŋ yeeg ni ngay nëbb sa karaw kagulewoog yu mel noonu ak bu koŋ yi ngay sol ngir protéger wu ndax xeex boobu gis nga ni meloon jullit yi ñoo ko rey comme ni ko imaam al-Bukhari daal di solo rahimahullah na ko noon imaam ibn Saad daal dina koy solo këne keroog Uhud bi nit ñi jaxasoowee imaam ibn Saad tamit indi na ko ci siira bi daal dina koy euh, solo moom it bi nit ñi jaxasoowee xeex bi keroog Badar noo Uhud jullit ñi daa am ñu jekki rek lépp daal di daal di jaxasoo Xudayfa nee na radiyallahu ma jekki rek jullit ñi daal wër sama baay foog ne moom ci kuffaaru Qurayshi nii la bokk rek ut si ko nee na maa ngi yuuxu di leen wax ne sama baay mais ñoom dégguñu ma daal koy rey bi ñu ko reyee nag Xudayfa ne leen qataltum abi ne leen ki ngeen rey de sama baay ngeen rey xaalu saxaaba yooyu ne ko euh, wallahi ma arifna mu ne mu ngi wàcc yàlla ne xamuñ woon ne sa baay la mu ne wa sadaqu Xudayfa ne te wax nañ dëgg ñoom Mahmoud ibn Labid mu ne ñoom wax nañ dëgg ni nettali xadiis bi jële ko ci Seydina mu ne wax nañ dëgg ndax keroog xàmmeewuñu ko woon ñu ne maa arafnaahu ñun de xamuñu woon ni sa baay la moo tax waaye fa euh, keroog bi xeex bi jeexee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yëg ni xabaar bi këne ñii faatu baayam di alyamaan ci la te nag du ko faaru Quraysh ni ñoo ko rey waaye jullit ñi ñoo ko rey yonent bi waaye xata an dañoo juum mooy te ya suñu boroom nee na képp koo xam ne dafa rey waman qatala mu musliman mutaammidan tey ko kooku fa jazaa'uhu jahannam kooku fayam mooy jahannama la jëm mais bu dee ne dangaa juum xata kooku fa diyatun musallamatun ila ahli